ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim fahal yanzuruuna illaa saa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashraatuhaa fa-annaa lahum idhaa jaa'athum dhikraahum kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aalaa mu ne fahal yanzuruuna ndax yéefér yi dañuy xaar illaa mooy ñoom daal dañoo nar nga leen di woo yow jullit bi waaye yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir gindi leen ñu bañ laa faale waa ñoom lan dañuy xaar fa hal na li leen teree gëm waa dañuy xaar illa saa mbaadu dañuy xaar saa ñëw muy li nga xamante ne mooy mooy waxtu wa muy yawmal qiyaam daal lañuy xaar an tatiyahum mu dikk leen baxtatan ci mbetteel ndax da leen di dikk ci mbetteel compte à buur bi daal dinay commencer bu yàgg mooy nag nit ku ne nag <clears throat> bu fi nekk di xaar yam na yenn laaj yoo xam ne du laaj wu am solo di laaj naan waaye yow man àddina bi kan la di xalaat naan yow yaakaar ne buñ la nee daa ay milliards d'années la yow de toute façon gis nga nit ki nit ki moom na la leer ne li arab yi naan man maatat man maata qaamat qiyaamatu wala qaamat saatu képp koo xam ne faatu nga moom na la leer ne sa yawmal qiyaam taxaw na bu àddina bi desoon ay milliards te yow cinquante juróom fukki juróom euh, yow juróom fukki at rek nga dund mooy de toute façon yow bu sa juróom fukki at jeexee mooy sa àllaxira taxaw na mu ne kon ñoom mbaadu dañuy xaar illa saa ñoom daal xam naa ne xaaruñ lu dul la saa te duñ ko xaar ndax gëm ko de non dañ naan waaye yow na ñëw mais garaawul ah ñun de toute façon ñun gëmuñu loolu anta tiyahum moom lañuy mbaadu moom lañuy xaar mu dikkali leen haa baxtatan ci mbetteel waa ñoom xamuñ ne faqad jaa ashratuha mooy ne ah mandarga yi wane ne ah saa jege na de yow qiyaam jege na dëgg-dëgg dikkal na leen waaw te gëmuñu ko fa anna lahum waa kon ñoom ana naka lahum ida jaa'athum dhikrahum waa bu leen saa boobu nga xam ne wan naa leen mandarga yi prémices yi nga xam ne mooy des signes avant-coureurs yoo xam ne day wane di wane ne ah mbir mee ngi jege si de yooyu ñu koy gis di ko dund mais faalewuñu ko waa léegi bu saanee këtt ne jonn nag mais ñoom bu boobaa est-ce que fàttali gi ñu leen koy fàttali moom bu boobaa dina leen ko jariñ dara moo du leen jariñ dara ashraatu saa yooyu nag bi ci gën a rëy bi mu ne faqat jaa ashraatuha mooy dikkug yonent bi ak feeñam ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy xaatimul anbiya wa xaatimul mursaliin mooy ki mujj moo tëj ñi ràññu li nga xam ne mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax comme ni mu ko waxee ci xadiis yi nga xamante ne nii mu ngi saxiixu al imaam al buxaari yu rahmatullah alayhi ak al imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima mu ne bu'ithtu ana was-sa'atu ka was-sa'atu ka hatayn mu ne man de dañ maa yónni dañ maa yebal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak alaaxira mu ne ka haatayni mooy ni ñu jegee mook mu daal di eh, tàllal baaraam bi nga xam ne booy sàbbal mooy booy booy booy booy booy boo tooyee di shahaada bi ngay di def ashhadu an laa ilaaha illallaah booy julli <coughs> tashahud yi yooyu ngay def boobu ngay tàllal baaraam boobu mu tàllal ko ak bi nga xam ne mooy bu digg bi mu tàllal leen ne nii noonu mooy diggante gis nga ñaari cat yi ñaari baaraam yooyu ni ñu jegee mu ne maag saa yawmal qiyaam ñëw noonu lañu mel maag mooy biñ ma yónnee ak looloo bokk na loolu kon ci màndarga yi gina mag mooy dikkug yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye bokk na ci màndarga yoo yoo yoo nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam daal dina koy wax am na màndarga yoo xam ne yu ndaw la am yoo xam ne moom yu mag la yoo xam ne moom bu jegee moom bu agsee moom mooy affaire bi gin jege waaw mais nag loolu ay siècle la du loo xam ne benn naan suba wala ñaari fan loolu ku ko jàppe mooy yow comprendre dara te looyu tamit am na yum ci leeral ci xadiisu mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi daal di daal di tuddee mu daal di ne du saa du taxaw lulul ne dina am ñaari kuréel yu mag yoo xamante ne ñu rayante ci seen biir mooy ñoo xamante ne ni ay jullit lañu waaye li ñuy woote mooy li leen tax xeex benn la mooy seen cause benn la waaye borom bi moo da ko dogale noonu moo ko namme noonu te loolu am na ci diggante ki nga xam ne mooy seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu seydina muawiya ibn abi sufyan loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam waxoon na ko saxaaba yi mooy mbir la boo xam ne borom bee ko bëgg woon noonu yonent bi alayhi salaatu salaam xam ko wax leen ne jox leen ay signe que ne loolu dina am de mu ne loolu am na loolu ci màndarga yi la bokku waaye bokk na ci nee na ay dajjaaluun yu bari dinañu génn de kaddaabuun ñoo xamante ne nii ay daj mooy ay kàcckat internationaux ay waxkatu yu amul yoo xamante ne nii lañ la ñuy wax mu ne kenn ku nekk ci ñoom dañu naan nee na dinañ jege ay trente wala sax dina ko ëpp. mooy ñoo xamante ne nii dañ naan koo ci gis mu ne man yàllaa ma yónni ndawul yàlla laa loolu xam nga ne moom bari nit ñoo xam ne mooy dee ñu ne diw yenent la mooy ñoo ñépp ay na lañu waxkatu lu amuñ la yooyu ci màndarga yi la bokk waaye bokk na ci mu ne mu ne tamit ba bokk na ci màndarga yi mooy xam-xam dañ koy yëkkati mooy comme li te leeral na ko ci yeneen xadiis ne borom bi tabaaraka wa taala yépp a ngi ci saxiix bi saxiix imaamu muslim mais dadul xëcc xam-xam ginnaaw ba ko nit ñi takkee jàng ko uti ko boo leen soxoree it borom bi du xëcc xam-xam bi ci seen xod dënn de mais ni muy def mooy day rey boroom xam-xam yi kenn kenn par kenn ba mu leeral ne diw mii wala borom xam-xam diw même bu dee ne woowewuñ ko cheikh ndax man na nekk koo xamante ne benn tailleur la wala benn éboueur la moom day day ramasser ay mbalit wala mu nekk koo xam ne fee benn benn benn magasin la yor waaye kenn faalewu ko ndekete yoo dëkk bi yépp moo fi xam-xam wala àddina bi yépp gis nga wala bu xam boroom xam-xam boo xam ne dañuy leer ne kii waroom xam-xam la bu faatoo kenn ñépp ay xam ne kii ku mel ni moom gisuñu ko jamono bu ne noonu lay def di leen faat par benn par benn ba ni nga xam ne nag finaalement dootul des kenn nit ñi dootuñu gisati boroom xam-xam moo tax ñun àgg nañ ci loolu weesu nañ ko sax ci lañu ne mooy da ngay gis dëkk yoo xam ne réew yoo xam ne ay gox yoo xam ne nit mën naa dund ba dee wallaahi du gi mës a gis boroom xam-xam du ko xam waaw dina gis nag ñoo xam ne dañ leen di woowe di leen ko jiiñ waaye jamais mu gis boroom xam-xam léegi nag bu gaa yi demee ba borom bi di leen faat par benn benn ba gaa yi dootuñ gis boroom xam-xam nan lañuy def dañuy jàpp ay ñoo xam ne ñuy def ay njiit ci wàllu diineeg yooyu ñoo xam ne ñoo gën a réer ñoo gën a sànku ñépp xamuñu dara nit ñi am njortu bu rafet rek ni xam nañ dara ci diine mais xamuñu dara ñenn ñi sax xam nañ ko ndax boo leen di laaj ñu ne lu tax nga koy laaj da koo bëgg a gagloo kon mu ne ñu ñooñ la ñuy jàpp di leen laaj nag jox leen ñu teg ci kaw léegi ñu sànku sànku nit ñi kon nag loolu mu ne loolu la bokk na ci kon ci mandarga yi day xëcc xam-xam mu ne waaye day bari li nga xam ne tremblement de terre yi day bari muy foo toll ñu naan la suuf si yëngu na fële mu ne waaye it wayata xaarabu zaman loolu daa bari ay firin waaye bi ci gën a gàtt rek mooy que ne mooy jamono ji daanaka ñépp ay xaw a maase ci lan ci ñàkk xam ak ñàkk xam seen diine yitteelu leen borom bi da leen nekk lenn rek nan laay def ba am alal nan laay bari la ay tabax nan laay bari la ay magasin nan laay bari la ay oto mooy am amu àddina kese nga gis ne mooy li nga xam ne foo dem ci kaw suuf ñoo ci yem mooy ci lool kese mu ne nag bu ko defee nag fitna yi daal di feeñ bari wa yaksurul hër nee na dee da ray gi daal di bari ci biir nit ñi moo tax journal booy seetaan léeg-léeg boo bu dee amul da nga naan mais est ce que dara xew na mooy dañ koo miin a miin a miin ndax bari mu ne alal ji daal di bari nit ñi nekk fi yooyu kese nit ñi tamit bi njëkkalante ci wàllu tabax yi nga gis xoolal ñu naan la waaye tuur bi dina màgg réew sàngam tabax na ko ñaata quelque at beneen réew dal di def noonu tabax bu gën a màgg ñu koy tudd waaye loolu mooy ci réew yi waaye ci biir nit ñi noonu la mooy njëkkalante rek mu takaasur hatta zurtumul maqaabir leen gis ñu ngi jëkkalante waaye kii moo fi tabax étage bu kenn amul am keneen koo xam ne moom mu nga waajal ngir moom itam def lu raw loolu ñu tudd ko moom tamit mooy ne lool kese léegi nag mu ne lool la mu ne gaa yi loolu yépp ci la ci màndarga yooyu la am na yeneen yoo xamante ni ci xadiis Seydina Jibril bi alayhi salaatu wassalaam tam siiw bi mu ñëwee di laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci laajam yoo yële di ko laaj lan mooy islaam lan mooy iman lan mooy ihsaan waxoon na ko lan mooy na ko as-saa nag bés penc mu ne ko ki ki koy laaj ginu koo xam ki mu koy laaj léegi nag mu ne ko eh, waa léegi lan mooy mandarga yi mu ne bokk na ci mandarga yi an talidal amatu rabbataha bokk na ci nit jigéen gi bu ñëwee ba jur ki nga xam ne mooy boroomam sangam mooy ne dangay ngay waajur bokk na ci firi waajur woo xam ne dañuy jur seeni doom ñemewuñ leen a wax dara seen doom mooy mujj nekk mel ni ñoom ñooy jaam seen doom yi nekk seeni sang di leen defloo ñoom ay esclave lañ ngir seen doom yi ñemewuñ leen a wax dëgg ñemewuñ leen sax ne seen bët bi xonq na ñemewuñ ko te doom ji lu mu def mel ni benn dictateur di def lu ko neex yaay ji mel ni benn benn benn benn jaam jaamu doomam léegi mu ne loolu la mooy nit ki mooy jaam mooy jur jur ndaw si day jur sàngam waaye nga gis ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne euh, al al ñi nga xam ne mooy amuñu dara masuñoo am dara sàmmkat yeeg ñi nga xam ne mooy xamuñoo woon alal léegi nag ñu mujj am di njëkkalante ci ci tabax yi ku nekk di jaay ne maa la dàq tabax maa la gën bari la am am mooy comme li waxoon fële kon loolu la bokk na ci yooyu tamit yi nga xamante ne nii moom la waxoon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme nim nee ci sahih imaamul Buxaari ba léegi al imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ko nettali waa ji ñëwoon benn kaw kaw fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di waxtaan mu naan mais mata ah, naan ko mais saa la yonent bi faalewu ko continuer ba ci kanam ba wax gars yi naan eh dégg na ko da ko mais da bëggul luñ koy laaj ndax ay saa yooyu bëgguloon ñu koy laaj léegi naan ko kañ yow bés penc après mu ne. ana ki doon laaj mu ne ko man maa ngi nii de man mii la man yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yaa laaj ne kañ la saa di jot mu ne ko waaw mu ne ko ida duyatil ima al amaana fantazir saa mu ne mu ne ko gis nga bés danga nga doon laaj bés boo gisee kóolute ñu sànk ko mooy koo koo wóoru mu trahir la loolu bu amee moom bu yoboo nga xaar saaleeg mu ñëw waaw waa ji ne ko mais <laughs> mais loolu nan lañuy demee nan la ñuy sànke li nga xam ne mooy kóolute googale mu ne ida wussida al amru ila geyri ahli fantadiri saa mu ne mooy bés bu jëlee li nga xam ne mooy poste yi bërëb yi nga xamante ne nii liggéeyukaay yi ak yi nga xam ne ña ko yelloo kenn du ko jox ña ko yelloo waaye mbir yi ci copinage kese lay tego kii way sama xarit sama doom la maa fi ne maa ko fiy teg moom laay teg na fexe rek ut am njàng na def diplôme diplôme bu man di am même bu soxlawul bi nga xam ne du bokkul ak bi ñuy laaj fii mais na ko def rek bu ko defee man ma dugal ko foofu mooy ne nga gi gis réew yi même noonu la ak bokku na bi muy wax ne gaa yi mooy ne dañuy mooy ay dëkk yooyu yeneen ci ci ci ci mandarga yoo xam ne mooy ci saa mu ne dina ñëw yi gën mat nag moo ñoom dajjaal masiixu dajjaal yooyu moom ñëwagul ku la naan masiixu dajjaal ñëw na mooy kooku xamul li muy wax dajjaal ak tamit doxaan mooy mooy saxaar su mag soo sële ak li nga xamante ne nii mooy yu bari la bari na yoo xamante ne nii mooy ñëw Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam ak li nga xamante ne nii mooy ne ngelaw loolu di ñëw nga xam ne day faat képp ku gëm yàlla ak yu bari la bari na yoo xamante ni xam naa dañ ci yem noonu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين